dalalati aw dilalati ala xayrin wadduai ila hudan aw dalala kon insha allahu ñu ñëwaat fi nga la ñu yemoon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ chapitre dix-neuf muy buntu bi nga xam ne ci garab gi wala garab gi nga xam ne ci tool bi mooy fukk bi ak juróom ñeent walillahi alhamdu wal minna jeexale woon ko woon xadiisu Mawlana ibnu Mas'ud muy xadiis numéro cent soixante-douze yoo xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax ne du amul benn bakkan bu ñuy faat ci tooñ lu dul ne dina gàllu ca loosu maam aadama ju njëkk ja wàll boo xam ne ci deretu ka ñu tuur lu tax mu ne li annahu kaana awwala man sanna al ndax mooy ki njëkk daal di tëral daal di introduire ci biir euh, suuf ci kaw suuf li nga xam ne mooy ak ray moo ko njëkk a def walillahi alhamdu wal minna niñ ko waxe woon nag ñu war a jàll bunt bi ci tegu muy al ishrun baabul ishri al al ishrun bi mooy baab al ishrun muy kon baabul ishrin lii mooy mooy vingtième vingtième buntu Allahu akbar al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala tudde ko muy vingtième chapitre buntu bi vingtième buntu bi voilà mu ne buntu ci garab bi kon tool bi ci tool bi tey garab gii lañu al imaam rahimahullah di présenté ci tool ñu ñu sell ñi ja'alana allahu minhum wa amin mun a fit dalaalati dañuy wax dilaala di wax dalaala fit dalaalati ci tegtale ala xayrin ci yiw gu man di doon waaw wa du'a yàgg woote ila hudan jëme ci njub aw wala boof dalaala wala cànkuti waaw nga moo bunt yi jóge sorewu ah fii man sanna sunnatan hasana aw sayyi'a fii nag bunt bi nga xam ne di wax ci l'indication bi nit kiy indiqué ala xayrin ci lu baax di ci tegtal nit ñi waaye di woote jëme ci njub waaye it aw dalaala walla ak ndëngate kay woote moom au mu jëme ci njub waaye mu jëme ko ci ndëngate al imaamu rahimahullahu taala waaw mu ne qaala qaala taala léegi nag mu def li mu nga xam ne loolu la loolu lañu xam mooy bunt bi bu nekk rek garab gu ci tool bi comme tool bi yépp alquran ak sunna la rek mu masal ñu lenn ci garab gii nga xam ne moom lañ ne tegtale ci yiw tay woote jëme ci njub wala woote jëme ci cànkote lu la koy fekk waaye kay woote ci njubit lu ko fekk ak tegtale ci njub lu koy fekk ak tegtal nit ñi ci lu yéesit la la cay fekk mu andi wàll wu njëkk wi mosal ñu ci muy wàll wàllu alquranul azim comme ni mu ko waxee woon ca buntu ca njaal beenu téere ba ca muqaddima ba ca moom bëstël ma ca introduction ba mu ne qaala taala mu ne boroom bi nga xamante ne moo kawe ca yéegul nee na wad'u ila rabbik wad'u wad'u ta wooteel yow seydina muhammad sallallahu alayhi ila rabbik jëme ci sa boroom waaw wooteel jëme ci sa boroom di allah loolu rek la indi ci aaya bi muy suuratul qasas aaya quatre-vingt-sept mooy aaya bi borom bi di wax ne ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wala yasuddannaka an aayaati llahi ba'da id unzilat ilayk wad'u ila rabbika wala takuunanna minal mushrikiin aaya boobu borom bi ne yonent bi alayhi salaam wala yasuddannaka an ayatillah ngallawaa jum la déddale dévier la détourner la ah dummóoyu loolu an ayatillahi wëllif aayaay yàlla yi mu wàcce ci yow baada ginnaaw iz unzilat ilayka bi mu ko wàccee ci yaw muy aaya alquraan li fi nekk ci ndigal saxal ci sa bopp waaw waaw wastabir alayha <laughs> dee ko def di ko digle ñu ko war a digal no yow ci sa bopp d'abord dee ko def waaw waaw te sax ci te nag bu la ci yenn déddale ginnaaw bi ñu ko wàccee ci yow boo paree nag ba pare ci loolu waaw kay sa waaye lee boo pare nag mbir mi yamul ci yow wad'u ila rabbik waaw message alxuraan boo ko jëlee ba jëfandikoo ba mu defar la léegi commencé nga woote ndax kat fekk jëfeekoo ko yow xam nga ne la war a defa goo waaw ndax bu boobaa da bokk ci ñi nga xam ne ñooy euh, dee leen dégg li ma wax waaye bu leen xool li may jëf aar hada aar wa naar bal wa sanaar waaw loolu gàcce la waaw kon wad'u ila rabbik wooteel jëme ci sa borom mooy wooteel jëme ci sa àtte borom wooteel nit ñi jëme leen ci lan ñuy wéetal sa borom woowal nit ñi ñuy doxal àtte sa borom woowal nit ñi ñuy sori tere sa borom waaw wad'u ila rabbik wala takunanna tangallawaay borom boobu nga xam ne moom ngay woote nit ñi tawxiid ñu wéetal ko moom dong te di ko jaamu moom dong ngallawaay bul bokk minal mushrikiin ci ñi nga xam ne ñooy bokkaalekatu yàlla yi kon mu ngi noonu lëkkaale mu bunt mooy wooteel borom bi na ko wooteel ilaa rabbik te woote ci sa ilaa tawxiidi rabbil alamin wéetal borom bi di dox ay ndigalam tey sori ay tereem loolu mooy yiw kon aaya quatre-vingt-sept mu ne wa qaala taala beneen laaya mu ne borom bi nga xamante ne nii moo kawite yéegut ba léegi nee na ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana waaw suuratu naxli aaya cent vingt cinq mu ne borom boobu nga xam ne moom moo kawe ba léegi te yéegul waaw moom ma sa kawe te yéegul de moom ak kaweem du ak yéeg moo ko waral mu ne borom boobu tabaaraka wa taala mu ne mu wax yonent bi saa saa ne ko ud'u ila sabili rabbik ud'u ba léegi wooteel ila sabili rabbik jëme ci sa yoonu borom waaw woowal nit ñi jëme ci sa yoonu borom tabaraka wa noo koy defe bil hikma waaw wooteel nit ñi ñu wéetal yàlla wooteel nit ñi comme li ñu wax léegi ci bi njëkk ñuy doxe ñuy làmboob liggéeyu yàlla yi tey sore tereen yi te mënuñu koo def lu dul ñu wéetal ko d'abord waaye bil xikma ci sagesse ci xereñ keef ngay jaar bil xikma ci waxyu bi nga xam ne moom la la borom bi wàcc ci yow foofu ngay jaar wal maw'izati al hasana ak waaraate gu rafet waaw ak waaraate gu rafet loolu rek la ci al imam indi waaye a laayama ginoon na gudd lool waaw ndax borom bi la ne ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan c'est-à-dire daal ak ñoom di daggeek ñoom ci jaare ko ci li gën a rafet muy alquran waaye it ci façon kaddu yi gën a rafet nit ki loolu mooy alxikma da xam alxakim day xam wad'u ma yanbaghi day teg li nga xam ne moo war ca jamono jam war ak bërëb ba mu war teg ko fa waaw mooy moom public yi. dina xam ku nekk nan lay waxee yow bu ñëwee ñoo xam ne ñoom duñu ay nekkuñ ay jàngkat mooy mbir mi xam-xam nekkuñ ay sàkkukatu xam-xam mais ay lambda lañu xam na nan lay waxee ñoom du leen waxee comme ñi nga xamante ne ni comme rek ah lool lool lool lool ñépp ko xam le professeur de de de mathématiques à l'université manul bu ñëwee en classe de benn jour ñu ñu invité ko. ngir bu présenté sa sa sa sa sa matière soo domaine ci ay xale yoo xamante ne nii ngir bëggloo leen la science yoo xam ne primaire lañ nekk yaakaar nga ne professeur boobu bu ñëwee ci ci ci ci ci école bi moo xam classe cm de la wala C1 wala yooyu wala C2 lan lay de ah da ngaa foog ne day day wax ak ñoom comme si université bi muy jàngal ñi nga xamante ne ñu ay master 2 wala sax ñi nga xam ne ay thésard lañu. est-ce que noonu lay waxee moom déedéet ndax day xam public bu nekk day xam la nga xam ne moo approprié ci moom te dara nag bu ci déformé li nga xam ne mooy message waaw ba léegi ci mathématique lay wax de bu newee fee ci université bi di jàngale ci mathématique la ne waaye bi mu ñëwee ñu invité ko fii ngir mu présenter son domaine gone yi boobu it mathématique lay wax waaye xam nga ne kàddu yi muy utiliser xale yi ak tamit ni muy wàcce moom day wàcc ba tolloog seen niveau day fexe tolloog seen niveau loo xam ne bu ko waxee xam ne ne nii dinañ ko comprendre noonu lay def alors que bu demee bu bu jógee foofu voilà c'était de huit heures à dix heures mu pare am na cours a onze heures à l'université bu demee foofu même personne bi ngay fekk rek mu toog étudiants yi toog muy def amphi di def cours wala yu mel noonu wala teedee mais nga foog ne même li nga doon dégg fee même mooy ngay dégg même présentation bi non day yëkkati niveau bi. ba mu tolloog ñoo ne waaw bu newee tamit même professeur boobu nga gis ah loo xamante ne c'est un colloque colloque am après une semaine après entre les les les matheux les matheux waaw mooy ñi nga xam ne ñooy mathématiciens yu mag yi seen biir ñu ñëw ay ay ay ay yoo xam ne yu ñu présenté a présenter en math si domaine bi foofu it du waxee euh, niveau ba mu doon jàngal gars yi en math master 1 wala wala wala licence wala yooyu gis nga mbir loolu mooy bi wajadilhum billati hiya ahsan waaw mooy al maw'izatu al hasana wajadilhum billati hiya ahsan te benn ci ñetti exemple yi ma la jox primaire bi université bi bi bu nekkee avec ses pairs P A I R S ba pa père p p baye mooy ñi nga xam ne ñoo bokk domaine bi tolloo ci niveau nekk kii na mu doon waxe foofu da gis ne wokk la ci yëpp te pourtant lépp mu ngi ci domaine bi mu ngi ci mathématiques yi kon nag affaire bi bii lay noonu la waaw bil hikma dafa laaj sagesse euh, xam ne dafay ëmb li nga xamante ne mooy daawa ni ñuy wootee jëme ci diine waaw da ëmb ci suuratul euh, suuratul nahl la ci jeexital wa jaadilhum billatii hiya ahsan képp nag koo xam ne ràññeewoo yii képp koo xamante ne ràññeewoo yii nag ah kooku amul pédagogie <laughs> ku ràññee yii te xam li nga xam ne moom xam na ko nan la koy mën a transmettre ba nit ñi daal di koy eh, mën jël. Eh? man koo nangu man a xalam li muy wax loolu mooy la pédagogie loolu jàng jàngale doon la na ngay yóbbu nga def tapes après ñu defal la formation wala ay effet yooyu au Sénégal ak yooyu après ñu defal leen formation mais c'est pour ginnaaw bi nga amee hein ginnaaw bi nga xamante ne nii ci nga am sa diplôme hein nan ngay fexee xam-xam boobu ñu war laa affecté nag ñu war laa affecté fi nga xamante ni mooy ci collège bi wala lycée bi wala yooyu ana naka ngay mën a transmettre xam-xam bi nga jot am sa élèves yi ngir ñoom tamit ñu man cee am dégg-dégg ba man cee nekk ñoo xamante ne dañuy mën a demal seen bopp loolu mooy formation waaw loolu jàngalekat bi jàngale ci domaine yépp loolu la waaw rawatina nag ci diine waaw rawatina ci diine. mooy fexeel xam-xam bi nga yor nan ginnaaw bi mu ko jëfee nan nga koy transmettre ba nit ñi mën koo takk ñoom itam di ko jëfee ni yow transmettre ko te yàlla tax waaw loolu nag wa jadilhum billati hiya ahsan wa jadilhum waaw billati hiya ahsan waxtaanal ak ñoom discuter ak ñoom daggeel ak ñoom ci bi nga ci jaare ko li gin a rafet muy ahsan al hadith muy al qur'an waaye la gën ci ay kàddu ak la gën ci technique de communication yi nga xam ne alxuraan jàngale na ko yonent bi saa saam jàngale na ko waaw gis nañ keroog ni nga xam ne ñu ngi ko doon tudd euh, ci la ñëw kër Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu fekk rakkam ji Abu Umayr mu nekk fee ko bi triste waaw yonent bi saa saam nuyu ñëpp ñëw nuyu ko moom tamit fekk ko fi mu nekk mu wàcc ba ànd ba nekk ci hauteur naan ko yaa Aba Umayr maza fa'ala Numayr ah Aba Umayr sa picc mu ndaw mi lan la def waaw mooy boo gisee nga mel ni mel ni léegi mooy wàcc na wàcc na bay bay bay li tolloo gone gi niveau loo xamante ne nii waaye bi ànd ak moom préoccupation bi ko dal mooy picc mi ñàkk mu mu mu ànd kenn moom ci ci tristesse googu di ko laaj waaw ndax la demee. xam nga ne was wute nag gaa ñoom dañuy dugg ci kër waxoon nañ la ko gone yi bokkuñu quoi wala ñu ñëw ci mbooloo nuyu ñëpp tëb ko si ñoom ay xeer la teg ci wet gi ko wala iyaazu billah wala iyaazu ay meuble la ñu teg waaw duñ leen boole ci dere ya Allah oh. rabaa wa jaadilhum billati ahsan waaw inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi sa borom de mooy ki xam dëgg-dëgg ki nga xam ne moo sànk wëlli foow yoonam wa huwa moom a'lamu mooy ki xam dëgg-dëgg bil muhtadin ci ñi nga xam ne ñëw gindee al imam an-Nawawi kon ud'u wa du'a ila huda woote al imam indi aaya bii nga xam ne daa dajale loolu lépp nag mu ne wa qaala kon suuratu nahl ay cent mu ne wa qaala taala mu borom bi nga xamante ne nii ba léegi moo kawite yéegul nee na waaw ala al birri wattaqwa mu borom bi nee na wa taawanu dimbalante leen waaw yéen jaam yi kaw la ala al birri ci yiw ci mbaax wattaqwa ragal yàlla waaw dimbali boo déggee ñu naan diw dama koy dimbali ci ñaar yi lay mën a laloo waaw boo ko rek mooy loolu tuddatul ak dimbali ci yiw déedéet dimbali di tax ñuy wax man nga dimbali di ci lu bon waaye bu boobaa moo tax borom bi lam ci teg kon loolu moom rek la ci al imaam indi muy suuratul ah, euh, maida aaya ñaareel bi waaw waaw loolu la ci indi waaye côté bi nga xam ne moo ñu ci soxal mooy bi borom bi ne da aay bu gudd la ne wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan wattaqullaha inna allaha shadidul 'iqab suñu boroom ne wa ta'awanu dimbali woon te ngeen 'ala al-birri ci yiw wat-taqwa ak ragal yàlla booy dimbali nit na nga ragal yàlla waaw ci lan comme que yow ci sa bopp li la boroom bi digal mooy lan ay ndigalam dee ci deel deel deel moom ay tereem dee ko sori kon manoo dimbali nit ci loo xamante ni daa daa daa daa daa juuyam loolu manoo ne damay dimbali nit alors que diw li ma koy dimbali daa bokk man ci sama bopp première man man li ma borom bi ne loolu nanga ko sori lu xaraam la nekk loolu du ma ñëw di ko ci jàppale waaw waa joo xamante ne tereem bi moom ay film yu bon rek la ciy seetaan télé bi man ma man ko man man man ma nekk magam wala frère am wala lennam wala dara lu ma ko mën a dimbali bu ma indilee télé bi du ko réparé noonu lay day lu tax amul ay di dawal sentiment yooyu de non parce que kii nii boo ko ba ba yow xam nga li muy defar ah, mooy du loo loo xam ne da nga cee njort nga ci am yaqin nga ci am saa su ne nga romb ko wala dem këram wala yooyu yu yées kese lay seetaan waaw yow léegi te leen paan nga ñëw mu ne la ah. waaw waaw rakk sama yow de sama télé bi ah bu dee femme la wala bu dee waay la mais mooy xoolal sama télé bi quoi ay <laughs> eh, <laughs> dama ko waaw est da réparé ma ko temps yi may seetaan yi manuma ko gis quoi ah boy boy yow itam an ah, ko ah mag sama de <laughs> xanaa keneen rek loolu nag bu ko ci ko man daal ah man de am naa ngànt de waaw boo ko manula leeral moom yow moom da nga fexe moom ba bul réparé télé bi en tout moom parce que xam nga fi mu la waaw te bu boobaa mooy yow d'une manière ou d'une ko boo ko réparé dimbali nga ko ci li muy def waaw waaw wow yooyu dafa jar a xam <laughs> waaw lépp loo xamante ne day jëme ci mboq boo ci dimbalee nit mooy dimbali ko ci mboq boobu loolu moo tax sariya indi saddu sariya waaw la lay jottale jëmale la ci lu bon danaan la tëj ko nañ ko tëj. waaw nañu tëj buntu boobu kantaa lépp lu lay jëme ci lu yiw mu ne fathu zari'a nañ ko ubbi mooy kooku moom gaawal jàppale waaw jàppale ko ci ndax ci yiw la jëm ay buntu la nag yu bari yoo xamante ne man nañoo toog biir sensé waaw waaw yow nit ñëw waaye ñëw saay sa godaas yi laa soxla quoi boo ko ma nee al ah parce que un rendez-vous galant quoi alors que saay doxaan kese la newee ci dëkk bi jàpput tous <laughs> waaw ne daa amoon rendez-vous gala yow nag bon sa cuus yi sa dàll yi moom kii na ko waa ah. léegi nag da nga bëgg nga aal ko mais même costume bi foog nga aal ma costume bi parce que il faut que je bon foofu bu ma demee il ma teg foofu ma xar foofu saa yi yow amoo droit di ko ah non lu mu la neex lu mu nekk sa waay waay waay amoo droit jox ko boo ko joxee defoo la borom bi wax. mooy ndax yaa ngi jàppale dana leen te wa ta'awanu ci mbaax danaan la yow premièrement lii muy defi nii ci mbaax yi suñu borom ne mooy mbaax te mbaax mooy lu yàlla ne mooy mbaax jottale ko nent may sa am alxuraan ak sunna loolooy mbaax lu dul loolu mbaax lu dul loolu mbaax léegi yow na ma laay laaj est-ce que kii li mu nar a def foo xam ne dafay nekk di di di di di di def ñu caay caay loolu mbir mbir la tontu rek man moom du may tontu yow la <laughs> est-ce que li muy la ragal yàlla la lu yàlla digle ay ay digle yu xam ne da ngay war a euh, làmboo wala ay tere yu war a sori est-ce que ko lu ko dimbali déedéet yaa ko tey kon nag bu boobaa kooku mënoo ko dimbali ci yooyu léegi nag qis ala zalik waaw <laughs> nattal ci yooyu lépp loo xamante ne nii noonu la mel amoo droit en tant que jullit di ci jàppale sa mbokk lu mu la man a jege jege jege waaw waaw ay dañuy def lii loo xam ne mooy yàlla la bu ci participer bu ci sam dërëm dem ndax bu ci demee mooy yow def nga li borom bi lim teg ci lii ne wala ta'awanu te bu leen dimbali woon dene alal ismi ci loo xam ne bàkkaar la wal udwan ak noonu waaw ku nekk ci sànq bàkkaar bu ko dimbali mooy ci li ma la wax loolu kanta wa ta'awanu alal birri dimbali woon te leen ci li nga xam ne mooy yiiw ah mooy buy wërëb yiiw yow nga participer ci yow bu àggee ca yiiw ga yàq ki ko def yaa na yem yàgg moom mi def da am ndax yow bokkal ci chaîne bi rek chaîne yiiw bi yow chaîne bi nga xam ne mooy xam nga seen day am lu ron lonk lu ron beneen bu ron mel ni moom lonk leneen yow fexeel nekk ci waaw fexeel nekk ci de fexeel nekk ci waaw yow moom nang ci nekk wërngal yooyu ne doon ci doon benn li yées mooy boo ci boo ci doonul benn yow xam nga ne tos kare nga waaw bi koo xamante ne nii daa bëgg xam diineem xamu ko même bu dee ne yow mënoo ko defal directement seetal koo ko tegtal kooku dimbali nga ko def nga wa ta'awanu 'ala al-birri wat koo xam ne ah diw de xaaral ma kiiwal la ko laajal la ko wala naa la jox numéro nga woo ko ne ko maa la booleeg yow maa la booleeg moom. ngir bu la mënee dimbali bu dee am na jot bu dee am na fu la mën a xaja kooku mu def kooku moom def na lu def na lu baax waaw ci yubbu yooyu ak ragal waaw koo xamante ne gis nga ko muy moytu lu bon difficilement nga man xam ne boo ko dimbalee dina génn ci loolu waaw tentation lu bon yaa ngi koy tiim fu ne muy muy jéem ne nga man ko koo dimbali ndax dafa ñàkk tentation yu bon yi am na njaboot ju sew am na doom yoo xam ne xaw nañoo xaw a ñenn ñi majeur nañu ay jigéen lañu gaa yi di leen tànte ndax xaw nañoo taaru ngir man bi séq ñoom dara di am di leen mën a jox xaalis yow nga xam loolu xam ne lii ñàkkam bi moo ko ci nar a boo ko mënee dimbali ba mu génn ci ñàkk joj def ko waaw waaw boo mënee nag man xam ne dina fa am loo xam ne dina fa yor njabootam def ko te yàlla tax kooku dimbali nga ko li nga xamante ne ala taqwa waaw mu ngay sori lu bon te loolu mooy ragal yàlla waaw waaye li jëf lu baax yow kooku dimbali nga ko ci li nga xamante ne mooy chantier bu baax kon nag wa ta'awanu bu lëkkaale bi buntu bi mooy dilaala ak dalaala bi tegtalala xaywa du'a ila huda aw ad-dalaala wala cànkute yow nag bu def dimbali wante leen ci mbaax waaw te loolu bokk na ci tegtal ko lu baax wala fekk ko lu baax la muy yóotu jotu ko nga jo nga fexe mu jot ko waaw suuratul maa'ida aaya deux mu ne wa qaala ta'aala al imaam di jeexal bu mujj bi aaya bu mujj bi mu ne wa qaala ta wax na ta'aala borom bi nga xam ne moo kawete yéebi waltakum minkum ummatun yad'uuna ilal xayr mu ne waltakun suuratu aali imraan mu ne waltakun mu ne wal takun tana am na nekk minkum ci yéen ummatun mbooloo moo yéen ñëpp waaw yad'una ñoo xam dañuy woote ilal xayr jëme ci yiw waaw mooy ne xam nga xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam euh, attends balaa boobu ah, euh, suuratu Ali Imran voilà aaya 104 aaya bi nag ginnaaw gudd lool ndax borom bi tabaaraka wa ta'aala dane dane wal takun mu ne wal takun minkum ummatun yad'una ila alxayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna 'anil munkar wa ulaa'ika humul muflihuun muy aaya 104 mu ne wal takun na nekk minkum ci yéen waaw yéen ñépp moo tax am borom xam-xam ñu bari ne mit bii du baya du du du du du taxaw bi yore bul ne partitif la du partitif de bayaani la bayaani ya mooy yéen day leeral min la muy leeral waaw ne yéen waa l'islam na ngeen nekk yéen ummatul xeet woo xam ne yéen yad'una da ngeen di woo kese ilal xayri deme ci yiw wa ya'muruna nekk ñoo xam ne dañuy woote kese bil ma'ruf di digle kese li nga xam ne mooy njekk wa yanhawna di tere ndong anil munkar ci li nga xam ne mooy safar mooy lu baax wa laa te gaa yoo jële humul muflihuna ñoo texe loolu du benn parti ñoom ñoo koy def ñeneen ñi toog ñoom ñooy texe dëgg la ku nekk nag ak selon sa échelle selon sa niveau selon fa la yàlla teg nan nga koy def loolu kese la waaye tekkiwul ah yéen ñee wal takun minkum na nekk benn mbooloo ci yéen daal boo xam ne ñoom ñooy woote ci yiw ah léegi ñeneen ñi ñu def na nag ah ah non parce que lu ñu boroom xam-xam ma xam-xam man ngaa xam ne lii baaxul ma man nga bañ a nekk boroom xam-xam ah mais nga xam ne lii baaxul yow bu boobaa da ngay def mooy xamal la waa ji nekkul ah lii de baaxul mais rek bul dugg ci aaya bul dugg ci hadith bul dugg ci yooyu déedéet nee ko daal xam naa ne daal baaxul. boo ci bëggee lu gën a leer nag ngi wala diw boo demee ci moom dina la gën a leeral waaye lii moom baaxul waaw kooku kay kooku woote na jëme ci yiw kooku def na li ko war waaw kon nag mu ngi noonu waaw moo taxoon hadith Seyna Abu Sa'id bi daal di nekk lu dajale waaw ku gis munkar na ko soppeek ci loxo ñooñu mooy ñi nga xam ne loxo lañ am borom dee leen may kàttan te nañ ko dindeeg loxo. sinon seen laam nañ boroom xam-xam yi ki nga xam ne même du boroom xam-xam ne mën na def comme ni ma wax léegi wala ki nga xamante ne xolam ndax loolu lépp loolu lépp ci ci woote li waaw te tamit da koy teggil li nga xamante ni mooy li ko naroon dal bu dee waxu dara waaw léegi kon mooy da ngeen nekk yéen ñépp umma waaw yéen ñépp ñoo xamante ne nii dangeen di woote rek bi jëmee ci lu baax tey tere lu bon kon mooy lëkkaale mu suñu bunt bi mooy la mooy baabul bunt fi dalaala tegtal ala xayri wa du'a ila hudan aw dalaala jëme ci woote jëme ci lu baax wala safaan mooy safaan boobu na ko sori yéen nag jee leen woote rek ilal xayri kon ci yiw waaw kon nag mu ngi noonu woote jëme ci yiw voilà <laughs>